fi lbaabi saadisi wa samaaniin ba'dal mi'a baabu fadlil azaan kon walillaahi alhamdu wal minna ginnaaw bi ñu jeexalee ci suñu jotaay bi ñu génn chapitre cent quatre-vingt-cinq mu doon wax ci ngëneelu njàpp xadis bi mu jëwoon a gis moo doon xadis mille trente-deux mu ne woon wa an Umar ibn al-Khattaab radiyallaahu anhu an an-nabiyyi sallallaahu alayhi wa sallam annahu qaala ma minkum min ahadin yatawadda'u fa yublighu aw fa yusbighu al-wudu' bani mu jeexe woon walillahi alhamdu wal muy hadis bu bari woon ay njàngat même bu dee ne dañ koo daggoon walillahi alhamdu wal kon nag tey comme ni ñu ko waxoon ñu war gis yi nga xam ne ñoo ci tegu mu indi chapitre cent quatre-vingt-six di garab ci tool bi tool yi nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa maskanahum wa ma'waahum amiin mu ne chapitre cent quatre-vingt-six baabu fadlil adhaan buntu bi wax ci ngëneelu al adhaan muy ngëneelu noddu muy xadis mil ñu war a gis kon chapitre bi ñu ngi ci kitaabul fadaa'il kon ginnaaw bi ñu gisee njàpp muy wax nag ci loo xam ne introduction la comme njàpp jëm ci li ngay njëkk a def laata ngay dugg ci julli ji muy al azan al azanu nag day jóge ci euh, yëgle mooy ak yëgle waaw mooy ak yëgle liñ ci jublu nag mooy yëgle gi nga xam ne moom lañuy yëgle noddukat bi di yëgle ngir wan ne waxtu dugg na waaw ngir wane ne waxtu dugg na al imaam fii euh, comme ni jàll woon ci wàllu ngëneelu njàpp al imam li ko tax a jóg fii rahimahullah nekkul wane nan la ñuy nodde nan lañuy ñuy nodde comme ni nga xam ne nekku fi woon di wane ana naka la ñuy jàppe loolu taxu ko loolu taxu ko won a jóg kon di wane naka la ñuy jàppe naka la ñuy a naka la ñuy jàppe comme niñ ko waxoon taxuñoo jóg bo bu dee euh, njàpp gi dëgg la waxuñ ko woon ci jataay bii ñu génn mais masoon nañ ko fi wax moo tax bi tasarruf la ñuy wax côté euh, noddu gi euh, bon fii ngënee lii lay indi moo tax bu tudde ko noonu baabu fadlil azan yi waaw buntu buy wax ci ngëneelu noddu ndax dafa am ay ngëneel dafa am ay ngëneel yoo xam ne moom la ci borom bi tabaaraka wa daal di dëxëñ euh, ci gàttal lool sax noddu dafa nekk mbir moo xam ne bon ñun itam di wax fan la jóge ak yooyu chara bi dañuy gàttal moo tax taxuñoo jóg euh, parce que lii nii ci siira bi walillahi alhamdu wal minna daggoon nañ ko bi ñuy agsi bi yonent bi alayhi salaam di door agsi Medina ak ni nga xam ne noonu lañu mashru'iyatil adhan nan la ñu yoonale noddu ak naka la jóge ak nan la deme loolu lépp defoon nañ ko ci siira bi te dagg nañ ko def ko archive loo xamante ne ahkaamul adhan muy atte yi jëm ci wàllu nodd kon yooyu jarul ñu ci yàggaat xanaa buñ amee dara rek lu ñuy ci wax mooy euh, li nga xam ne mooy euh, euh, façon nodd yi am waaw façon bi am nga xam ne ñett la euh, benn bi moom la ku mel ni ulama ul xanafiya na ko noon al ulama ul xanabila rahmatullah alayhi moom lañ tànn beneen bi moom la ku mel ni imaamu malik ibn anas imaamu daaril hijrati daal di tànn bi ci mujj mooy bi al imam ash-shafi'i al muttalibi rahmatullah ala al jami daal di tànn mbir mi nii bu dee ki nga xamante ne mooy mag ñi imaam Abu Hanifa ak ki nga xam ne mooy al imaam Ahmad nga xam ne moo ci mujj waaye dañuy leen di jiital parce que imaam Abu Hanifa rahmatullah alayhi ñoom euh, mooy nodd bu siiw bi nga xam ne moom lañu gën a xam xame ci azanu Bilal nodd Seydina Bilal yii nit nag càllale yeeg yooyu taxul ñu ciy dugg ak yooyu taxawoon nañ ci leeraloon ko taxawoon ci yaatal ci bu baax dañuy def bi tasarruf ngir mën a dugg ci wax ci ngëneel yi euh, muy li nga xam ne moom lañu xame azanu Bilal muy nodd Seydina Bilal ibn Rabah alayhi ridwanu Allah nga xam ne boobu juróom fukk ak juróomi baat la quinze baat la nodd bi imaam Malik tànn rahmatullah alayhi dix baat la fukk ak juróom ñaar nodd bi nga xam ne moom la imaamu Shafi'i tànn boobu dix-neuf baat la muy fukk ak juróom-ñeent léegi bi tasarruf bu njëkk bi mooy li ñu xam ne adanu bilaal yeneen ñaari mooy adanu euh, Abu Mahzura muy saxaaba boobu radiyallahu anhu daal di woon jàngal nodd waaw kooku euh, façon noddam boobu moom la ñoom imaamu Malik ak imaamu Shafi'i jël ndax yenn riwaay yi dafa am boo xam ne daa am allahu akbar yu njëkk yi nga def ko ñeent be yeneen riwaay yi ne ñaar lool kese mooy seen différence sinon mooy même nodd mooy euh, adanu abu mahzura radiyallahu anhu kon buñ jëlee bu njëkk bi muy bi nga xam ne fukk juróomi baat la dangay déglu nag nga xam nga jàpp nan lay demee mooy booy tàmbali nii lay demee noddukat bi bu taxawee jàpparloo xibla bi li gën fekk mu am njàpp euh, jàpparloo xibla bi jël ay loxoom dugal ci euh, nopp yi te tamit di yëg buy wax gémmiñ gi mu koy féetale droite ak gauche di tourner noonu am na nag ñoo am ne dañ ne lool ci xay ala yi nga koy def waaye loolu lépp ay wax la yu am mooy ci hayya ala salaa yi hayya ala al falah boo defee lool nga commencé dane allahu akbar ñaar yi rek lañ soxla allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar nga am ñeent xam nga ñeenti baatoom ba allahu akbar yi day nekk ñeenti yoon après an la ilaha illa ashhadu an laa ilaaha illa allah boobu am nga kat allahu akbar yi kat ashhadu an laa ilaaha illa allah ñaar kon ñu ngi ci six plus deux six nga yokk ashhadu muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah yeneen deux muy lan mooy ci sii si muy huit waaw daa am huit waaw kay waaw kay mu def hayya ala salaa yi ñëw hayya ala salaah hayya ala salaah loolu ñaata la deux boo ko yokkee ci huit yi muy lan dix nga dugal hayya ala al falah hayya alal am douze dix si nga yokk ci ñaar yi muy douze dix onze douze hmm? allahu akbar allah akbar douze boo ci yokkee deux treize quatorze muy allah akbar allah akbar laa nga am quinze baat quinze baat a ngoog muy fukk ak juróomi baat lii mooy nodd bi nga xam ne moom la ko mel imaam Abu Hanifa na ko imaamu ahmad tànn nodd bi nag boo seetloo léegi <laughs> ndax moom ngay dégg Makka ak Medina ah Makka ak Medina nii lañuy ñuy léegi de ce fait euh, yu bari euh, comme que moom lañuy dégg ci internet yi di ko xool ci kii yi jàkka yu bari léegi mooy monde bi daanaka da naan bii boo ko seetloo moomu nu musulman bi bii moo gën a siiw léegi waaw te mooy azan bii la bi Bilal doon nodd ci kanamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi nag ñu ñëw ci euh, léegi nag bu Maliki yi rahmatullah alayhim ñoom nee nañ la set la mooy kon 15 euh, yi fukk ak juróomi baat yi ñoom am na ñaar yuñ ci yokk waaw léegi nañu xool ñoom nan lay demee xam nga bi ñu jógee ñoom bu ñuy tàmbali allahu akbar yi ñeent lay do allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar kanta maliki yi nag rahmatullah alayhim ñoom c'est ñoom bu dee ñoom bu ñuy tàmbali allahu akbar yi ñaar kese la xoolal allahu akbar allahu akbar ñaataangook ñaar léegi nag ci boobu ñooy ñoom seen noddu noddu gi du tàmb du nekk lépp ci kaw ngay wax boo waxee loolu après nga wax ci suuf wàcce sa baat bi ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu an laa ilaaha illallah kon ñaata bopp allah akbar allah akbar ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu an laa ilaaha illallah léegi da nga ciy teg beneen ashhadu bi ashhadu anna muhammadan rasulullah lii lépp ci suuf nga ko wax ashhadu anna muhammadan rasulullah ñaataangoog siis léegi nag nga dooru yëkkati sa baat ci kaw nag reprendre ashhadu yi nga waxaat ko ca ba ñépp di ko dégg ashhadu an laa ilaha illa allah إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله mooy loolu boo ko yokkee loo am hmm? allahu akbar allahu akbar deux ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasul ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaah ah hayya ala salaah hayya ala falaah hayya ala falaah <laughs> muy neuf ñu konte waat hmm? boo nee allahu akbar allahu akbar ñaar ashhadu an la ilaha illa allah ci suuf ashhadu an la ilaha illa allah kat ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah siis léegi yëkkati sa baat ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah lii lépp diis la léegi nga yokk hayya ala salaat hayya ala salaat hayya ala al-falaah hayya ala al-falaah laata 14 allahu akbar allahu akbar quatorze quinze seize laa ilaha illa allah bii moo ëpp lii boo demee ci euh, Sénégal lii moo fa ëppoon waaye léegi bo bi ñu njëkk a wax moo commencé di di dominer waaw mais bii baat kë ngiiru Maliki yi lii lañ jàppoon te mooy hadith bi nga xam ne al imam bu mu ngi sunan yi euh, Abu Mahdura saxaaba la woon boo xam ne ne saa saam keroog Hunayn la dégg yeneen saa saam dafa dégg xale yi di Seyna Bilaal di noonu am ay xale yu yuy toppandoo te ñoom sabootee leen taxaw na jóg. waaw ñuy doo ay xale yu bokk ci makk waa makka yeneen saa salaam bàyyi bañ pare mu dégg ci ku neex baat mu ne woowal ma woowal leen ma xale yi ne woon fee ñu dem ñoom ñëpp ñu woolee ñu ñëw yeneen saa salaam di leen wax par kenn kenn na nga noon noddal ma xool ñuy nodd ku nekk di nodd ba mu agsi ci moom mën a ko yow mii la <laughs> waaw ne ko kaay toogloo ko jàngal ko nodd jàngale ko comme nii euh, mooy lool mooy euh, bi moom lañ naan Euh, li nga xam ne mooy nodd waa euh, Makka ndax temps yooyu moo doon noddkatu Makka ñoom noonu lañ doon nodd demee sauf que léegi boo demee Makka waxoon nañ la réalité yooyu taxawul xam nga boo fa demee naan waa Makka lii lañ doon ta noddu gi nga xam ne imaamu Maalik moom la jël ngiru Maaliki moom mi nga xam ne moo doon imaamu daarul hijrati imaamu waa Médina pourtant moom Médina ba fa yoneen saa saa nekk bi ñu la njëkk a wax muy bi xanbal yi jël xanafi ah, ay yi bu imaam Seyna Bilal boobu moo fa boobu lañ doon léegi nag mu def kon euh, bu mujj bi muy dix-neuf kaddu yi kon gis nañ quinze kàddu fukk ak juróom gis nañ fukk ak juróom ñaar léegi mu def fukk ak juróom ñeent te loolu mooy mazhabu Shafi'i yi loolu wax nañ la même hadith bi la waaw hadith bi daa ñëw ci yenn version yu wute xam nga bii bu imaam yi ci jël ñoom allahu akbar bari ci kanam loolu kese mooy différence bi allahu akbar bari ci kanam ñoom ñaar la alors que ci Shafi'i yi ñeent la moo tax comme que ñoom 17 lañ yem Shafi'i buñ ci lokkee ñaar rahmatullah alayhi ñaari euh, allahu akbar ci kanam day nekk 15 13 17 non 17 la woon ci Maliki yi nga yokk ci ñaari allahu akbar mooy day nekk 18 19 voilà kon loolu moo indi affaire bi. kon nga gis bu dee kon liñ euh, ñëwaat bu dee kon Shafi'i yi ñoom nii lañuy wax. allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ñeenta ngoog voilà maalikee yi ñaar kese lañ ci wax lool léegi nag nga an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha allah ashhadu anna muhammadan rasulullah après nag nga yëkkati sa baat ci kaw ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah ñaata nga am ah allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu an la ilaha illa allah bi ci kaw ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah douze ngo léegi nga hayya ala salat hayya ala salat douze treize quatorze hayya ala al falah hayya ala al falah quatorze quinze seize ah allahu akbar allahu akbar c'est quatorze mais c'est dix-sept dix-huit voilà ah allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah mu jeex muy dix-neuf kon lii mooy siyaar yi nga xam ne ñoo am ci noonu amul nag benn boo xam ne dañ naan bii moo gën bëre déedéet waaw parce que am na ñenn ñoo xam ne dañu naan bon euh, azanu Sayyid Abu Mahdura bi moo gën a kii parce que yonent bi alayhi salaam ci boppam moo ko jàngal wala <laughs> Imaam Ahmad ne waa léegi dañuy laaj laaj bi may laaj mooy yonent salaam ba mu ko ko jàngalee ba pare ñibbiwul Médinaam <laughs> ñu ne waaw ba mu demee Médina ban nodd la fa doon déggat <laughs> lu dul nodd Sayyidina Bilaal bi nga xam ne moo ko saxaloon waaw kon mooy loolu lépp mooy boo ci jël baax na léegi nag nag baax na nag di diversifier waaw loolu it dafa baax parce que li tax am na gox yoo xam ne te ñun ñii ñu bari ci ñun moo ñu fas moo ñu moo ñu commencé dal li ñu ci dimbali bu dee gox bu mel ni Sénégal nga nekk am na jàkka yoo xam ne surtout pas yi mag ñi bu dee ñoom ñoom jàkka yi nga xam ne ñoom lañ yor en général ñoom ñu ngi tenir euh, euh, bi bi Abu Mahzura doon def mooy mi nga xam ne moom la njiiru Maliki yi comme ñoom ci lañ tënk woon Eh, ñoom di ko def moo tax da ngeen di dégg pas yu bari jàkka yu bari boo seetloo noonu lañ doon nodde mais bu dee jàkka yu bees yi nga xam ne jeunes yi ak nouvelle génération bi ko en général boo nodd goo gëlee doo duñ ko noddati waaw te ñooñ dafa commencé bari léegi nag loolu amul euh, bii baaxul bii du non non yëpp baax mais baax na nag mbir mi mooy ngay diversifier léeg-léeg ngir njàngaleem ci bari saa saa ñu bañ a xam ne moom njàngaleem yemul ci leen na waaw yemul ci lenn voilà waaw ñu xam ne njàngale yoneen saa salaam yemul ci leen na pour ñu xam ne en fait yoneen saa salaam njàngale yemul ci benn affaire te loolu yërmande la le fait que mu bari ay façon yooyu nga xam ne xanaa ku manul lii man lii te tamit ñi kiy gis rek li nga xam ne mooy diversifier diversifier li l'islam euh, mel quoi voilà warula nekk loo xam ne voilà lu tax kii di nodde nii voilà baax na léeg-léeg noddukat bi nga xamante ni Euh, moom miin na jàpp na ne sax lee moo gën a dëgër ndax <laughs> lii yëpp dëgër voilà dëgg la bu Seyna Bilaal bi bu dee wàllu tàllale moo gën a dëgër mais beneen yi dëgër nag léegi loolu nag dafa baax léeg-léeg waaw moo ci njàngin alxuraan yee yem moo yem yow léeg-léeg euh, baax na euh, du tout le temps rek njànginu Hafs nga miin wala wala Warsh kese des fois baax na booy julli sax nga nga jël beneen minimum ci Faatiha bi waaw waaw mu ngi noonu. loolu dafa am solo lool loolu dafa baax waaw bu ko defee yow mooy façon yi nga xam ne moom la yeneen saa saam jàngale yëpp di nga leen wax di nga nekk ci loo xam ne mooy amul benn boo ci bàyyi loolu dafa baax moo tax baax na jàkk boo xam ne miine nañ ko li nga xam ne mooy noddu bële noddukat boobu ci boppam moom léeg-léeg mu nodd beneen façon noddu pour jàngale li nga xam ne mooy njàngaleem no jàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw ñu xam ne ah, waaw waa joo xam ne tout le temps moom nodd bu njëkk bi bi xanafi yi jël te mu gën a siiw léegi ñu wax la ko en tout cas ci gox yi ma xam laay wax waaw am na gox yoo xam ne bien sûr bu dee la Maroc boo demee Maroc Maroc bu bu bu Maliki yi moo gën a siiw waaw ñoom moom boobu lañ gën a siiw moo gën a siiw foofu voilà mais bu dee suñu kii yi tamit moo gën a siiw mais euh, am na gox yoo yenn euh, quartier yooyu dem wala yenn kii yoo xam ne mooy gën a siiw waaw loolu nag du rek nekk ci benn euh, ilal abad ah, insha mais di diversifier dafa baax parce que lépp yonent bay saa saa da tukki waaw ba nekkul loo xam ne voilà ay objet de ŋàññ lay doon lu tax sa waay déedéet waaw déedéet waaw caay caay noonu danga koo xamul rek te ngaa bañ a wax gu bizarre yow neel bu la tollee foofu nga laaj ko moo tax loolu dafa baax waaw loolu dafa baax waaw xatta ci façon njàng yëpp di gis façon yu mu yu même tashahhud yi xam nga tashahhud yi eh, buñ ci ñëwee dinañ ko gis ñoom itam eh, dafa am ay siyax du benn kese voilà du benn kese moo am nga foog ne ku wax leneen nga jàpp ne fii sawaay dam mën a yàq oh wabi saway déggal saway wabi mais saway yu déggal déggal wax alors que lan la wax <laughs> lan la wax kon loolu lépp daa nekk loo xam ne dañ ciy bàyyi xel waaw nañ ciy bàyyi xel lii yoneen saa salaam jàngale ko ngir muy mu neen da koo jàngale ngir li i'laami sha'a'iri diin muy nodd gi nga xam ne day yëkkati bokk na ci symbole diine l'islam yi nga xam ne yu mag yi kon loolu lu jar a xam la moo tax nodd daa da du damay ñëw saa bàyyi doon nodd rek man ma ñëw di nodd te xaw ma ci dara waaw parce que nodd daa am ay ngëneel al al al al al al kii al imaamu daamin wal mu'azzinu mu'taman waaw yeneen saa saa nee na imaam bi mooy garanti julli gaa yi waaw fii mu ne yenn yi yi nga xam ne sunna la bu dee ki muy jiite da ko rate kooku imaam bi moo ko garanti jarul bu sëlmalee naan day day day day day day day sujjóot ay ñaari sujjóot jaru ko imaam bee ko garanti waaye nag ki nga xamante ne ni nag mooy noddukat bi moom dañ koo wóolu waaw moom lañu wóolu ci jaamu yàlla ji gën a màgg bu ñuy defal bu ñuy def ci kaw suuf muy julli waaw daa war a xam waxtu yi daa war a nekk koo xam ne bokk na li yeneen saa saa waxoon euh, Abdallah ibn Zayd na ko jox ko ibn abdi rabbi ba mu gisee nodd mu a ko demal nga jàngal ko Bilaal wax ko Bilaal ndax moom non seulement moo la gën a neex baat mais moo la gën a ko lu baat waaw loolu it dañ koo sopp ci noddukat bi mu nekk koo xam ne baat bi day neex baat bi day yëkkatiku waaw ba pare mu nekk koo xamante ne nii ku am charisme lay doon waaw ndax waaw mu bañ a nekk koo xamante ne nii en tout cas mu respectable waaw ba pare euh, yooyu yëpp mu xam waxtu yi surtout waaw bañ di nodd avant l'heure wala di euh, nodd après l'heure wala yooyu dogloo gaay te dog jotagul euh, wala yu mel noonu wala woorloo gaay yi ñu jàpp ne fajar jot na alors que fajar jotagul nga yàq xëddu gaay yi loolu lépp da koo war a xam waaw quant à léegi leen juumte yi nga xam ne lañ waxoon temps yi la nga xam ne bon te loolu bari na yum dal Euh, dañu njëkk tisbaar la woon mais euh, ay euh, heure bi jotagul woon muy no heure bu lu baree ci desoon muy noddu ndeke paa bi daa tiite woon ci ay nelaw daa yeewu rek daa jàpp ne kii bi après dem loolu est kooku waaw xër ba du jógee rek ne bërit mooy dem noddi waaw kooku lool juumte la boo xam ne ku nekk la mën a dal loolu moom garaawul ça arrive mais foog mu xam nodd du waxtu yi nekk ku ñu wóolu loolu dafa am solo waaw loolu